moy benn euh, exposé boo xamante ne dañ ci leeral lu jëm ci wàllu gàmm ak ay atem par rapport ak réew bi nga xamante ne mooy sunu réew mi Sénégal ñu war cee ànd nag ak Cheikh Fadel mi nga xamante ne moom taalif téere bi ñu ngi ñaan yàlla mu defal ko tawféex te barkeel xam-xam bi te yokk ko xam naa tey nag moom mooy nekk sunu ñaareelu jotaay euh, comme niñ ko xamee woon démb rek. Euh, exposé bi yëpp dafay aju ci wàllu laaj ak tontu par rapport ak mawdu yi nga xamante ni mawdu aat yi nga xamante ni moom lay moom lay traité ci téere bi incha allah ñu ñaan bokk yëpp ñu bàyyi ko xel te ànd ak euh, teewlu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wahdahu wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa nuura ñu ngi bokk leen ziar yàlla sunu borom bañ defal tawfiq te defal leen ko kon su ñu ci ñaareelu bunt bi ne niñ ci risaala bi moom lañ jibee mawqif ulama min al mawlid mooy taxawaay yi lan ma nekk taxawaay yu borom xam ginnaaw bi sos nañ lii di gàmmu wala boog sos nañ di dàq date anniversaire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay dafay jaam yàlla jox koy ngëneel su li gën a yàlla mooy ñu toftal ci indi waxi borom xam yi ñoom lan moo nekk seen taxawaay ginnaaw ba nga xam mbir moomu ñëw ndax yàlla sunu borom lu ñu digal mooy loolu mooy su mbir ñëwee fañ ko war a delloo mooy ci borom xam-xam yi fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun moo tax ñu daal koy delloo foofu delloo ko ci borom xam-xam yi xool ñoom ba mbir mi ñu la mën a kon seen mawqif ñoom ñeen tam yaatal mooy indi takku ce borom xam-xam. waaye dañ koy waxoon démb rek ñu gis ne eh, li des ci gàmmu gi bu nañ ko bëggoon a génne bala gàmmu ñoo duñu ko may moo dañu mujj ne nañ jël ñetti borom xam-xam waaye ñetti borom ñu jël dañuy fexe ba du doon ay borom xam yoo xam ne ñi faral di gàmm dañ koy faral dañuy faral di bëgg a gëmloo nit ñi ñooñu rek ñoom ñooy ña xam ne ñoom ñooy tere gàmmu moo tax ñu bàyyi waxi Cheikh Islam Taymiyya rahimahullah ñu ko bàyyi waxi képp koo xam ne dañ koy askanale Cheikh Islam Ibn Taymiyya rahimahullah ak képp koo xam dañ koy askanale ad-da'wa an-najiyya wala di ko askanale Cheikh Muhammadul Wahhab war ñu bàyyi seeni wax dañ tànn ñetti borom xam yoo xam ne ñi nga xam ne ñooy gàmm duñ leen mën a tuumaal ne ñii ci gisinu li ñuy wax dañ ko jël rek mooy ci Cheikh Islam Ibn Taymiyya rahimahullah war ñu daal di tànn ñaari borom xam yoo xam ne Euh, ci madhab al-Maliki lañu lañuy askanal seen bopp Ibnul Hajib ak Fakihani ñu la jël keneen koo xam ne tamit lañ ko gën ko askanale euh, bu topp Muhammad Wahab ndax mën nañu wax ne dafa jamono ndax moom ci borom xam yi xam ne mujj nañ mooy Imam Shawkani rahimahullah ñu tànn seen ñett ñooñu ndax dañoo bind ci mbir mi mbind mu tënku waaye bom solo leeral ce mbir moo dañu tànn ñett borom xam-xam yi daal di koy dal leen di leen di doyloo la nga xam ne moom la ñu daal di indi leeral ne jëmmi wut bis boobu rek dàq bis boobu di ci defi jaamu yàlla wala jàpp nga ne jëmmi yéene gi rek loolu bi daala kon lu mu nekk ñaareelu ñooñu lañ toxol se seeni wax daal di koy euh, daal di koy tënk gisoon tamit dina baax ñu joxoñ ñu joxoñ li nga xam ne mooy euh, ña nga xam ne jéem nañoo wuteeg loolu wala ñu daal joxoñaale ci wax ji jaarale ko ci waxu Cheikh Ibrahima Ali Cheikh rahimahullah nekkoon mufti Saudiya di Cheikh ci Cheikh bin Baz rahimahullah ci euh, ñi nga xam ne ñoo ñëbootu Cheikh Abdul Wahab indi ko jaarale ko joxoñ la nga xam ne mooy suyuti wax na ko danga gis ne na mu indi leeral la nga xam ne mooy suyuti bu ko doon dàq ca waxi borom xam ya leeral na ko leeral bu bu jaar yoon ñu daal di koy toxal lenn ci lenn ci waxam ngir daal di bàyyi la xel ña nga xam ne ñoo koy jéem a daganal la ñuy wax it lu borom xam yi daal di leeral wan ne loolu dafa wuteeg li nga xam ne mooy di dëppoo Alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon juluwaayu buntu bi mooy wone ne boroom xam-xam yoo xam dañoo wute wute ci madhab dañuy askan boobu ci e boroom xam yoo xam ne nekkul boroom xam ñu mën a askan le ña ñuy wax ne ñoom ñooy xeex wala bok ñoom ñoo bañ a gàmb a ay tuumañ cee teg ñu indi waxi boroom xam yooyu waaye ci dënk nag ndax moo ñu la tàmbali tàndalaat ñett waaye gën naa yaatu borom xam yi ga xam ne ñoom taxawaay bi borom xam bi ñu indi daal di am jëm ci li nga xam ne moom mooy euh, mawlid te soo xoolee ba dañuy gis ne borom xam yi ñoo xam ne ñoo addu ci mbir mi dañuy gis ne ñu ngi tàmbale addu na bu mbir mi daal di euh, daal di commencé tasaaroo wet na ginnaaw ba nga xamee ne euh, tàmbale nañ ko def lu officiel ca Irak commencé koo tasaare sooy xool rek at yi nga xam ne ñoom lañ indi seen euh, su weesu Shawkaani da ngay gis si jamono jooju nga ne dañ commencé tasaaroo ci la borom xam ne daal di ñëw daal di koy daal di koy daal di koy leeral waaye soo yëgaatee ci kaw da gis ne borom yooyu moom gin balaa boobu da gis ne borom bi xamuñu woon lu mel noonu moo tax seen wax doo gis ñuy dugg ci yàlla moom li na xamuñu ko woon loolu tam beneen lay la yoon ne umma bi xamuñu lii li bokkuloon ci diine yàlla ndax xamuñu ko woon moo tax soo yëgaatee tuuti rek soo yëgaatee tuuti donte sax ginnaaw ba ko ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, Fatimi di bañ ko Fatimi wala Ubaydi woon bañ ko sose euh, da ngeen sax nekkul loo xam ne borom bàyyi nañ ci xel lu bari ndax dafa doon loo xam ne ñenn ñi ñoo koy def ñoo xam ne nit ñi borom xam ne jàppee ñu leen sax ay jullit te sos nañ mbir yu baree baree bare bon dañ koy tudd rek daal di jàll. waaye ba ñenn ñi nga xam ne dañuy askan bopp ci diine naam tàmbale ko indi wala tàmbale ko ñu def ko mu nekk lu rasmi ñu tàmbale ko tasaare jullit ñi tàmbale di ko boole ci jaamu ci gis ci boo xam daal taxaw na taxaw bu dëgër ci jamono yooyu ngay gis ne ña ngay tàmbale di ko di ko di ko di ko leeral mel ni ginnaaw eh, juróom-ñaari eh, ginnaaw eh, gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yooyu nag ci ci benn ko Cheikh Islam Taymiyya rahimahullah mu wax ci ndax daa bokk ci boroxam ñoo fekkee naam ñoo ginnaaw bañ sosee mbir mi bu commencé nag nekk luy tasaaroo nekkatul loo xam ne épiphénomène la mais léegi phénomène la moo tax boroxam yu laaj ci leer moo tax boroxam ñu ginnaaw tamit ñun daal askan ne te nekk ci sunna naam euh, bari lool di ko leeral euh, te ginnaaw soo ginnaaw yi mu téeméer la ñuy la ñuy ñëw wala ginnaaw si ma wala chaque sunu mbokk ak ñooñu pas-pas nit ki mën naa jàpp ne ah, kon nit ñi ko leer lii rek mooy benn fayaar wala boog benn eh, ay benn madhab la wala ñenn ci nit ñi ñoo xam ne dañu xamee weddi lii ñoo ko weddeete rek ñu bàyyi ñooñu seen i wax daal di koy tënk indi ko ci yenn borom xam yi nga xam ne kenn mënu leen a parce que loolu kon lu nekk li nga xam ne mu nekkoon jubluwaayu ci eh, eh, buntu bi di mawqif ulama min al ñetteelu bunt nag ci lañ ñëw li ñu tax a jug dëgg-dëgg rek ci ci téere bi ndax mën nañu wax ne li jiitu laytaay la woon ndax dafa doon laal euh, ci anam gu yaatu li nga xam ne mooy gàmmu di mu doone bida andi li nga xam mooy alquran ak sunna waxi mag ñu baax ñi ci bida ak tak ci bida gi nga xam ne mooy joxoñ ko ni mu duggee ci bida googu nga xam ne mag ñu baax ñi moom lañu moom lañu ngàññ dellu ko joxe borom xam ñu dellu ko ñoom ci alquran ak na ki ñetteel buté nag dugg ci li nga xam moo tax a jóg mooy moom ni ñuy gàmmoo man anam ñoom la ñuy gàmmoo ñu gis ne sooy xool li waral nit ñi di gàmmu di senegal gàmmu Sénégal ñaari mbir lay dellu waaye war nañ ne mu delluwul ci ci di jiitu day war ne mënut a dellu ci adilla jëlee ci alquran ak sunna delluwul ci jëlee ko ci waxi mag ñu baax ña delluwul sax ñu jëlee ko ci borom xam-xam yi nga xam ne ñoom xamee nañ leen ci taxqiq waxuñu ñi nga xam ne Euh, dañ leen a xamee doon est-ce xam-xam dañ leen xamee ñu doon ay euh, ñoo xam ne dañuy ñuy tudd xaatibul layl ne dañuy wuti euh, dañuy taxañ guddi ne ku ñuy taxañ ko guddi kon xamee ñu lu lu baaxul bu ñu taxu ñoon jóg ñu taxu jóg booy leeral borom xam yi nga xam ne dañuy xamee taxqiq ne kenn du werante ci seen xam-xam ak seen mën a seetantal xam mun koo segg dañ gisee ne kon ñi gàmm amuñu loolu amuñu li nga xam ne mooy alquran ak sunna mën caa jëfandu pour daal di saxal seen gàmm googu ñu gis ne kon foog mu am fu ko teg bañ xoolee ñu gis ñaari mbir lañ ko teg mooy ëppal ci la ñu mooy yoon pour bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak leen lay teg ko ci li nga xam ne moom mooy euh, yëg-yëg mooy émission ñoo leeral foofu ne kon dañ leen a gëmloo ne li nga xam ne mooy gàmmu moom mooy euh, woon nit ki dafa bëgg yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam te jàpp nañu bëgg yonent bi sallallahu wa sallam yoon wala bokk ko l'islam tënku ko mooy danga koy bëggee nu la neex rek ba kon loo defee ne danga ko da jàpp ne bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñëw daat lay weddi ci loolu foofu la aatu fi di nga daal di koy sànni ay tuuma da ngaa bañ yonent bi sallallahu alayhi wa da ngay xeex da ngay xeex al islam kon ci loolu la ñu tënkee nit ñi dañu ndaxee tit ñi ci gàmmu ba ñu fonk gàmmu dañ leen gëm loo ne lii mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëm loo ne ne ku weddi loolu tamit bëggul yonent bi sallallahu alayhi kon daal laal seen i seen yëg-yëg am xam ne loolu yëg-yëg la bay doon boo xam ne ki day jàpp ne kon faaw rek mu ne gàmmu ngir wane bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam keneen ku ñëw di ko waxal wuteeg tamit day yëg-yëgam da koy yóbbu ne kii moom dafa bañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu ne Sénégal mawlid ñaari mbir yo lay lay dellu al loolu wala aatifa soo dem bëggoon nañ gën a yaatal indi exemple yu bëree bëri liñ nekkoon jubluwaay bi mooy jël ñetti dëkk yi nga xam ne ci lañ ñoo gën a siiw ci dëkk yi Touba na nga xam ne noonu la ñuy gàmmoo arca lañ ko eh, jël li nga xam ne mooy Kaolack jël li nga xam ne tam mooy rajo Malick jël tam seen i wax seen i ñoom la ñu wax ci gàmmu jël bëggoon nañu taxaw ci yenn nga xam ne Sëriñ Tuubaa wax na ko ci gàmmu nga xam ne la ca nekk mooy ëppal la ca nekk dellu dara dellu ci ay dil la Eh, yëg-yëg lay dellu rek xaatifa gi ñuy tudd xawlu loo xam ne ma anzala Allahu bihi sultaan eh, wax yoo xam ne da ngay yéemu eh, koo xam ne kuñ ci diine di ko di ko wax waxuñu kuñ askanale li nga xam ne mooy moom mooy mooy xam-xam de ñu mën a laaj te ñi nga xam ne ñoo ko gëm day lot ci dil ay lay ca mu wax moom da dafa weesu dafa daa indi wax yoo xam ne daa weesu sax dafa romb am jëm dal mbir mi moom da ca indi ay gëneel indi ca eh, bal sax mën nga dégg ci yenn ab yaat da koo war lool waaye war rek lu war lool yëpp ci teg ko ci xaasifar teg ko ci jëmmi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam la chek loolu nit mënu ko indil lay dafa noonu bëgg nañu ñëw ci eh, rawatina ci Malik si Maodo ndax mun nañu wax ne bokk na ci ñoo xam ne gàmmu ni ma amee Sénégal bokk wala bokk wut ko bokk nañ ñu ko jëmmal Euh, bokk na ñi nga xam ne sax ñu koy askan ne moo ko dundalaat moo ko dundalaat wala boog moo ko indi Sénégal wala moo ko tas da nga am ci am benn anam rôle bu mu ci rôle bu mu ci foofu tam bëgg nañ ca taxaw ci euh, comparé ko histoire Sénégal ndax am na lu daan tuddee gàmmu ci jamonoy euh, jamonoy ceddo yi bëggoon nañ ca taxaw tuuti waaye tamit mujj gi dañoo dëgg ci lañu gisoon ne dañ ko tënk rek laal na jot daal di ci des waat ndax am na lu ceddo yi doon gàmm donte nekkuloon loo xam ne ci day dem sax ci diine waaye am na ñoo gis ne sax moom moom ñu ne moo daal koy daal koy wéccoo loolu tamit lislaam am na ci taxawaay ñu bëggoon ñëw tamit ci li am mooy kaw la xam ne ñuy gàmmoo ala kulli xaal daal ko wone li nga xamee ne mbir yëpp day dellu rek ñaari mbir yàlla wolu woon ah, wala awtuwa waaye yàlla dogal na comme ni ñu ko waxee rek mujj gi ñu daal di décider tënk ko ndax waxtu bi ni tënk woon daal koy mujj donc daal joxal rek li nga xam ne moo waral moo waral loolu. te li buntu bi ba tey dafa ñëw rek benn continuité lañ ko def euh, ñoo wéyal li ñu indi ci ñetteel bi mooy mbir yi lii lii jëmmal ne gàmm moom ci ñaari mbir yi lay dellu Sénégal muy ëppal ak teg ko ci émission ñu indi tamit euh, ni muy feeñee fi nga xam ne mooy Sénégal ci ni ñuy gàmm daa waxoon nañ ci njëlbeen gi ne borom xam-xam yi ba ñu indi waxee borom xam-xam yi xam ne ñoom ñëw euh, wan ne gàmm lu lu. bokkul ci diine lu baaxut la dañoo wax ne gàmmu ñaari anam ñi lay amee te loolu moo feeñ seen xam moo feeñ ci seen seen i wax mooy anam goo xam ne nit ki dafay wut bis boobu wala boog date boobu anniversaire boobu di ca def ay jaamu yàlla yu di di ca def ay mbir yoo xam ne l'islam yoonal na ko ñu ne ñu xam ne loolu bidaa la goob dañ koo ŋañ waaye moom lu ko yées mooy nag wut. bis boobu waaye lañ cey def sax nag ci boppam nekkut jaamu yàlla wala ay mbir yoo xam ne sam daf koo ŋaññi lañ cey def ay mbir yu xaraam ak la muy yóbbee nit ñi ci lu ñu ne Sénégal lu bari lu ëpp ci eh, lañuy gis ci gàmm yi moom ci gàmm ci anam boobu lay dellu mooy yaxasi nguur ak jigéen ñi eh, ëppal ci ci lekk bek naan bi eh, yenn saa yoo xam ne dañuy dañuy dëgg di xeec jàng ay masaayil yoo xam ne ndar. li nga xam ne mooy mbaaxu sa ak mbir yi nga xam ne moo ci am ci wàcc yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ ñëw ci mooy beneen buntu bi ci ci asaar yi lu gis ne lu ci ëpp ci noonu la noonu lay demee loolu lañu feeñal ci mooy buntu bi nga xam ne tuquus al mawrasat fi al mawlid mooy na nga xam ne nit ñi noonu lañu faral di di gàmmoo nga ñu xamle ne boobu moom ña doon jéem a daga sax nañ ko dañoo dëppoo ci xaraamal ko boobu mooy boobu nit du werante mooy Sénégal ni ñu werante ni ñu koy xaraamal si lañ daal di joxoñaale de su fekkoon ne mii dañ ko jëlee teg ko ci charia daal di bàyyi sori li nga xam ne moom mooy euh, al aadifa sori émotion yi daal di wut dëgg tax ñoo jóg suñu dax nangu woon sax ne gàmmu far dafa doon lu lu dagan la gàmm moom dañ ko mën a nekk na lu dagan wala sax far ñu ne dafa doon loo xam ne dañ koo sopp ku xam lislaam ni muy doxe mbir moo xam ne dañ ko sopp suñ demee ba xool ne gis ne la muy yóbbu cay mbonte ay ñaawteef moom mu ëpp la muy indi ci lu mbaax suba sa day wara a ñu daal koy xaraam dara bi la chèque bi Sénégal moo tax ñu daal ci sunna on amee ci ñoom Sénégal kenn ci ñoom comme day sama sunna naka la mën a nekkee Sénégal di gis ni ñuy gàmmoo ni mu làmboo monte Eh, ci bokkaale ci eh, jaxase góor jigeen ñi ci def ko folklore am na nit ñi lekk naan nit da jariñu Sénégal ñu ngi gàmmu ay at ak nii ñuy gàmmu wat na wat ay téeméer at ñuy te dañuy wax ne jublu gàmmu fàttali nit ñi li nga xam ne mooy siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal leen ko bi sallallahu alayhi wa sallam Sénégal ña chaque kenn du werante ne nit ñi amul ku xamee siira yonent bi sallallahu ci gàmmu nit ñi seen réer si réer si la gën a bari bu Sénégal la ñuy gàmm su fekkoon ne am na am na njëriñ googu ñuy wax mi ngi ca kon dina feeñ ba lu day doon lu palpable ndax Sénégal yu bari ñëppay gàmm presque ñu ëpp ci Sénégalais dañuy gàmm bu fekkoon ne loolu ñuy wax ne mën nañu def ñu def ko pan ay téeméer ñu koy def wala lu ko jege kon dinañ ko gis kon Sénégalais bo cukku rek ci ci siira Yonent bi sallallahu alayhi ci xam lu bari kon day doon solo xam ne Sénégal da koy ràññee ko geneen dëkk yi waaye gis na Sénégal yi dalil ngir yéene sunu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga gis ne kon lañ ci jublu woon ne moom lan doon wax ne di ko teg ci bopp nit ñi moo tax ñuy gàmmu loolu moo amul sikki sàkk ne amut waaye nañu wëlbatu gis ci nag léegi moonte bu ma jàmm moom folklore caaxaan lu bari moo ca lam loolu la fekkoon ne nit ki borom xel la borom xikma la koo xam ne am na nge ci diineem loolu la dina xam ne doy na sëkk ci lislaam ngir daal di xaraamal mbir ngir tej bunt te bokk na ci euh, benn fiq bi xam mooy gën a mooy gën a jëfandikoo da ngeen tuddee euh, saddu zaria na ci koy gën a jëfandikoo mooy almalikiya bokk na ci madahib yi almadahib arba ñoom ñi koy gën a jëfandikoo tere mbir ngir ne mbir mi dañ koy tere ngir fat donte cosaan mën naa dagan waaye dafay yóbbu ci lu xaraam ñoom ñu ko ëpp luñ la chaque de ku kuy xalaat fekkoon ne sa mbir ba dagan na cosaan lañ gis ñu ko def Sénégal loolu ak doy na ngi daal di koy xaraamal tere ko det ñi ngir li muy yóbbu ci lu li muy yóbbu ci lu ci lu ci lu ci lu gis ne ni de gis loolu pare wuy nag di continuer di bëgg di werante ci ne gàmm dagan te mu xam ne ñii muy wax ne dagan su su leen def su leen dëgërale ci dagan googu ñoom nañ koy defee nu xaraam la. ñu joxe ne nit yu bari nit dina woote wu xikma fekk ne moo gën a sori moo gën a sori xikma nit dina woote xam-xam fekk ne ko sori euh, ko sori xam-xam la kon moo jubluwaayu moo doon jubluwaayu buntu boobu mooy leeral mooy Sénégal anam gi nga xam ne mu lañu defee defee gàmmu lu ci ëpp anam ko loo xam ne anam gu gu xaraam la anam goo xam ne nit bu werante ci ne lu la kon tëj bunt boobu waroon na doy nit ñi daal di dëppoo ci daal di bàyyi li nga xam ne mooy gàmmu yu ñuy euh, gàmmu yu ñuy def. wala xam ne mooy juróomeel yondeel athaaru sayyi'a li ihsaanil mawlid fi Senegaal fii tam ñu daal koy tënk rek ci indi mooy jeexantal yu ñaaw yi nga xam ne am na ko ci pas-pasu nit ñi ñu xam leen ne bis moom bokk na ci la ñuy def mooy di takk tukki di ci ay bàmmeel fekkoon ne takk tukki kese la sax waaye ay gis ne dañuy dem ziyaare ja bàmmeel ziyaare goo xam ne ci diggante shirk ak bi da lay doon Eh, yoo xam ne dañuy eh, jàpp ne eh, foofu noonu seen i aajo fa lay fajoo di laa lay miir ñi di ñaan ñan nga di ñaan ñi nga xam ne ñoo fa ñoo fa ñoo fa ñoo fa tëdd mooy shirk ñan di ñaan yàlla waaye jàpp ne fii dañ fa ñaan yàlla muy bida gis ko loolu pas-pas bu jeexantal yu bon lem ci pas-pasu pas-pasu jullit ñi ñu xamal tamit mooy dafay bokk na ci pas-pas yi muy li muy yàqee pas-pas li muy yàqee wala jeexanteel ñaaw mi am mooy mu gi jàppal nit ki mu jàpp ne bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam doy na ca gàmm wala bok fala la yem wala gàmmu rek dafay effacer lu bare bare nag ngay gis ñu bare bare ngay gis ay nit ñoo xam ne ah, ay tëggkatu làmb lañu tëggkatu làmb lañ lu bon rek lañu nekk tëgg làmb mooy seen métier wala bokk ci lañuy dañ cey yëngu gis ay feckat ay woykat <laughs> ay taaxalaankat ay bongo dañuy taxaw jàpp ne ñoom ñoom ñooy taxaw di tontu ne gàmmu ñoom ñooy gàmmu ñoom ñoo gën ñi nga xam ne gàmmuñu ñoom ñoo gën a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam gàmmu te ñu gàmmuwut dañu gis seen dund gépp ñoom su yonent bi ni yonent bi solo la ñuy solo yonent bi bàyyi sikkim ñu bàyyi sikkim su gàttale yére ñu gàttale yére su bi sallallahu alayhi wasallam naane la naane lépp xam si yonent bi di ko jàng di ko jàngale dañuy gis taaxuraankat bi euh, bërekat bi. lambkat bi wala boog tëggkatu lamb ba dafay jàpp ne moom moo gën kooku moo ko gën a bëgg bi sallallahu alayhi day gàmm te ki gàmmuwut la c'est que loolu loolu loolu loolu jeexantal bu bu la ci day day mujj day mujj indil nit ñi sax gën leen a encouragé ci moom dëgg nekk naam euh, jël mbir yi daal di koy euh, wëlbati naam. ñu jàpp kon doy na ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu fàtte sori gi ñu sori bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax mbir yu euh, mbir yu mbir yu mel nañ tamit ci xam ne dafay ñëw ci ci société bi lay dellu ci concurrence bi nga mooy am ku nekk bëgg ëpp mbooloo ku nekk bëgg sa sa sa xew-xew gën a gën a bari ñuy farfarloo ci seeni mbooloo daal di wute daal di euh, wëliis tarparloog yàlla ak yonentam ak jàppale mooy diine diine bon ak li ñu tamit ci yoo xam ne jonjo duñ ko ci li jiitu li mel ci ay jikko eh, ci jaxasoo ay góor jigéen xam ne gàmm yu bari eh, gàmm la pour jëlante ci suuf ay góor jigéen ak jàkkaarloo di lamsal di solo di simmi eh, à chaque fois fu mu mën a am rek fitna daal di fitna daal di fitna daal di daal di daal di daal am nga tamit concurrence ci politique ci. ay gàmm yu bari loo fa bëggoon a caataaw dem indi ci tamit di nga xam mooy yenn exemple yi nga moo am ci seen cérémonie yi ngi def xam ne politique la ak ngaa jël gàmm waa euh, champ de course moom chaque année rek nañ ko xaar mu wax fa ay toj-toj xas kii saaga wax ci politique fii defee révélation fii euh, social kii loolu mooy doon gàmmu ji nit ñi la ci lañu ci lañu nekk soo demee kaw la nga fekk fa xalifa Niass mu daal di social diina ji wax ci wax yi wax yi wax yi saay saay wax yu bon nit ñi daal di nekkat ci nekkati ci ci lool lii naam mu nekk loo xam ne nit ñi loolu lañ cay loolu lañ cay jëlee mu doon ay ñaawteef yoo xam ne eh, ay jeexantal yu ñaaw ci li nga xam ne moom mooy diine mooy ci société bi ci jukko yi ak li nga xam ne moom mooy mooy pas-pas yi eh, ci jiit tamit tudd nañ li nga xam mooy mbuurta gi nga xam ne dafa làmboog eh, nit ci wax yen borom comme Shawkaani te foo dem indi nañ tamit bañ ko fàtte mooy tamit indi. neel buur dañu xam ne saa bu gàmm mu ñëwee nañ koy tàmbale wala bokk ci weer bi duggee rek ñu tàmbale ko jàng mu làmboor ay wax yoo xam ne borom xam dañuy amuñu si kisàkk ci ne wax la yoo xam ne euh, am bokkaale la ak la euh, yàlla sunu borom wàcce ci benn euh, benn lay saa bu ñëwee mu lañu li nga xam ne moom mooy moom mooy di ci loolu ko ci bunte yi xam ne moom moo moo yeesu mooy ci tënk ni ñu ko ci tënk ci lu gaaw mooy nit ki comprendre li nga xam ne moo nekk ci euh, moo nekk ci risaale bi ak ci euh, ñeenti bunt yi nga xam ne tey euh, jël nañ